a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiicina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wa taabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annahu almaysuur kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi muy annahu almaysuur muy grammaire allégée grammaire boo xam ne dañ ko yombal mais yombal bi ça ne veut pas dire que ba dindi dindi yi nga xam ne man da ñàkk déedéet mooy ne au lieu ngay ñëw rek di dugg ci téere grammaire yu kii yi yu yu yu yi nga xam ne moom lañu xam yu mag yi nga tàmbalee nii am base nga xam ne boo songee yooyu man leen a tëral dina yomb loolu lañ ci jublu waaye waxuñu rek am yu bari yu ñu teggi ngir yombal déedéet tey nag insha allahu taala ginnaaw bi nga xamante ni ci jataay bee weesu gisoon nañ al maf'ul bihi muy le complément d'objet direct nga xam ne mooy kiy jëf ji dal mooy jëfu aji jëf ji ki mu dal lool mooy al maf'ul bihi loolu gisoon nañu ko bii weesu ba gisoon tamit amoon nañ ay exercice yoo xamante ne ni insha allahu taala dinañu ko moom lañu war a corriger tey tey nag ñu wara gis cours bu bees muy ismul ishaara <clears throat> tey jàng bi ñuy gis tey mooy ismul ishaara ismul ishaara comme ismu mooy tur al ishaara mooy bii junju bu ma nee ashaara junju na yushiru mu ngi junj ishaara tan ak junj kon nga gis ne tur boo xam ne la lii wi dafa composé ismu tur al idafa comme bu ma nee la maison de Zayd këru Zayd ismul ishaara mooy turu tur bi nga xamante ne ni day junj day junj nga xam ne ci français foog naa pronom démonstratif lañ koy woowe comme bu ma nee sept sept article comme article sept article la mais dañuy def liaison ma ne sept article wala ma ne c ces élèves mooy jàngkat yii way ndongo daare yi wala ma ne set maison mooy kër gi nga xam ne day mel ni damay joxoñ baaraam kër gi ne bu ma nee ana sàcc bi ma ne il est dans cette maison mu ngi ci kër gi set comme set boobu nga xam ne loolu ay pronom bu ma juumul démonstratif nga xam ne day wane benn mbir tey loolu lañuy gis muy ismul ishaara muy tur bi nga xam ne day junj comme buñ ma nee lii lan la ma ne lii de nangam la lii de boobu may wax loolu la ñuy woowe ismul ishaara kii kan la kii de Muusaa la kii de boobu mooy ismul ishaara kon tey moom la ñuy gis insha allahu taala mu ne ismul ishaara mu def benn tablo boo xamante ne nii ni mu ko tërale mooy li nga xam ne dafa horizontal horizontal mooy loo xam ne dafa tëdd comme bu ma bu ma taxawee tiim géej gi gis ca fa géej ga mel ni fa ma fa sama bët yem mel ni daa am benn rëdd bu nekk noonu loolu lañ naan rëdd boo xamante ni dafa tëralu dafa tàlleeku mel ni lu tëdd loolu lañ naan horizontal ci côté boobu noonu liñ ori mu def al muzakkaru ak al muannasu léegi nag ci mu amaat yeneen kaas yoo xam ne ci kaw dafa vertical vertical mooy comme jën wu taxaw jën mooy bant boo xamante ne nii dañ ciy tabaxal dañ ciy taxawal ay sàkket comme bu ñuy kiy jën pas jën bi ñuy lekk comme bant bu taxaw bu ñu samp ni muy kii lool mooy vertical ci côté moom ñu def ci al mufradu mooy la singulier ki nga xam ne benn la benn al musanna mooy ñaar duel al mooy ñu bari mooy pluriel léegi mu def ci fin ba lil makaani ngir bërëb bi lii yépp tablo bi la moom laay wax nii léegi dina ñëw ci ismul ishaara mooy lan léegi ñu ñëw mooy bu dee ismul ishaara <coughs> dafa am yoo xam ne singulier la mooy benn lay junju junjul ñaar junjul ñett junjul lu ñett mooy kenn laay junju xam nga bu ma nee kii kan la nga ne ma Moodu mooy kii kan la kenn laa junju bu ma ne la woon ñii ñan la boobu ñu bari laa junju junju ma kenn loolu la bëgg a wax mu ne day am al boo xamante ne nii góor la singulier boo xam ne góor lay doon masculin boobu bu boobaa ismul ishaara comme bu ma nee kii Muusaa la tudd bu ma bëggoon utiliser ñu ne ban ismul ishaara ban pronom perso démonstratif laa utiliser dañ naan hada hada mooy bi nga xam ne benn la te góor la lay désigner lay indiquer moom lay joxoñ walla ma ne bon mooy benn bu njëkk bi hada te muy góor ak zalika hada mu ma nee hada lii de hada mooy lii de ceci hada baytun ceci est une maison wa non celle-ci est une maison beneen bi après hada boo xam ne benn la te góor la muy masculin singulier zalika mooy loolu de zalika liman lam yakun ahluhu xaadiril masjidil xaram comme li suñu boroom wax foofee ci wàllu aj gi daalika mooy mu junj li nga xam ne moom la doon tudd mooy loolu daalika loolu de mooy li ma tudd nii de walla loolee loolu daalika léegi al muannas mooy bi nga xam ne benn lay doon mufrad al mufradu ba pare nekk al mu man mufradun mu annas lay nekk mooy day nekk benn singulier ba pare nekk mu annas nekk féminin boobu mooy équivalent wu hada mooy góor kon bu dee jigéen da nga naan hadihi hadihi mooy celle-ci mooy ceci wala nga ne ce ak cette sept bi nga xam ne day am deux TE CE deux TE mooy sept comme bu ma nee sept maisons hada ma ne ce livre bu dee jigéen kon hadihi léegi bu dee comme ni nga xam ne damay junj lu xa lu sori dama naan tilka bu dee jigéen bu ma nee tilka laay wax du ma wax zalika zalika équipe mooy bu dee góor bu dee jigéen nag dama naan tilka loolu kon mooy lii wa aju ci bi nga xam ne benn lay doon muy almufrad muy singulier léegi ñu dem bi ci bi topp ndax lool moo am mooy kenn ñaar ak lu ëpp ñaar bu dee kenn moom lañ naan almufrad bu dee ñaar moom lañ naan almusanna bu dee lu ëpp ñaar mooy pluriel moom lañuy wax aljamu kon pare nañ ci kenn ndax manumaa junj sama bopp comme ci yii nii comme hada yi du ma ne ndax boobu bu ma junjee sànq dama naan ana génn nañ ci pronom démonstratif yi nekkuñ ci foofu kon nekkuñ ci tur yi nga xam ne day junju moo tax hada bu dee góor ak zalika bu dee jigéen yi ak tilka te ñu nekk singulier léegi ñu dell ci ñu jàll ci al muy duel muy ñaar bu boobaa bu dee góor danga naan ñaari góor danga naan hada ni bu dee sujet la ñu mooy bu dee fa'il lañu wala ñu yor place fa'il comme mubtada mubtada waxoon nañ dinañ ci ñëw nga xam ne mooy verbe yi nga xam ne verbe pronominal la nga xam ne ay noo lay commencer non verbe yi nga xam ne euh, ndax euh, phrase verbe verbal dafa am yoo xam ne phrase yoo xam ne verbe la commencer am phrase yoo xamante ne nii nominal la noo la commencé bu dee noo la commencé boo loolu lañ naan début noo boobu comme bu ma nee baytun jamilun kër gu rafet baytun boobu phrase phrase boobu phrase lan la nominal mooy noo la commencé bu dee ci arab nag bu boobaa damma lañ koy maas comme bu ma nee baytun moo tax ma ne baytun ne jamilun bu boobaa dañu naan haadaani walla mu nekk sujet loolu mooy bu dee juyal ñaar yoo xamante ni góor lañ loolu mooy bu dee ñoom sujet lañ mooy ñi jëf-jëf ji bu dee ñaar yoo xam ne jëf ji dafa dal ci seen kaw mooy ay complément d'objet direct dama naan haadayni ni bii bi nga dégg ca alxuraan in haadaani wala inna haadaani in haadaani la saaxiraani yuridaani an yuxrijaakum min ardikum bi sixrihimaa wa yadhabaa bi tariqatikumal bi tariqatikum al muslaa foofu ñu doon junj yonent yàlla Muusaa ak yonent yàlla Haaruun alayhimaa wa alaa nabiyyinaa afdalu salaati wassalaam kon haaday ni mooy bu dee ñaar lañ mais ay complément d'objet direct mooy jëf ji dafa dal ci ñoom léegi kon ñu jàll ci bu dee ñaar lañu nekk jigéen dama naan pronom démonstratif bi mooy yi nga xam ne tur yi junj damay utiliser haataani au lieu de haadaani haadaani mooy ñaari góor boo seetloo zaal yi moom la ñuy remplacer bu dee zaal yi mooy bu dee góor bu dee jigéen taa gis nga zaalika ñu def tilka haadaani ñu def haataani mooy ñaari jigéen ñii de haataani mooy bu dee tamit ñoom sujet lañ wala ñu nekk ci phrase boo xam ne tur la tàmbalee phrase nominale bu dee nag jëf ji dafa jàll ci seen kaw ñoom ñaari jigéen ñi dama naan haatayni marartu bi haataynil imraatayni mooy romb naa ñaari jigéen ñii laa romb léegi kon jóge nañ ci duelu duel bi ñu ñëw ci pluriel mooy lu ëpp ñaar duel mooy ñaar léegi nag ñu ñëw ci lu ëpp ñaar nan lañ koy waxe mooy haula ila utilisé haula i moom góor ak jigéen a ci yem haula lay wax plurielu pluriel bi muy ñu bari mu dee ñu bari lañ ma bëgg leen a junj ah rek laay laay utiliser moom amul góor ak jigéen góor ak jigéen yépp la ñuy utiliser bu doon ay jigéen ah ulaa yi wax bu doon ay góor ah ulaa yi ak ulaa'ika ulaa'ika humul muflihun comme loolu ah ulaa mooy ñoom de. ak ulaayika nga xam ne moo gën a sori junj bu sori ñoom ñooña de nga xam ne junj bu sori lañ leen junj bu ma nee haulaay ñii de haulaay mooy ñi fi nekk ma leen di junj mais ñu bari lañ ulaayika nag mooy ñu sori ñoo xam ne dañ fay nekkul mooy junj bu sori laa leen junj bu ma nee comme ma ñëw ci benn dëkk ànd ak ay nit. ñoo xam dëkk woo xam ne dañ maa xam ma ànd ak Seydi Omar ak Seydi ak yow Seydi Mouhamad Abou Bakar ak Seydi Samb ñoom ñu xam ma bi ma ñëwee ñu ne ma waa yow ñu ne ma man man man man haulaa'i alladhina ma'ak man haula yi gisoon ngeen ne gisoon nañ ni ñuy jàng ni ñuy poser question xuruful istifham yi man ci la woon waxoon nañ mooy pour mu poser question man haula yi ñii moom ñooy ñan alladhina ñoom ñi nga xam ne maaka ñoo ànd ak yow ma ne leen haula yi ñii de saadaat yi ñii de ñooy samay sang wala haula yi asdiqa yi ñii de ñooy samay àndandoo haula'i rufaqa'i ñii dañooy samay compagnon mooy àndandoo rek wala haula'i ainsi de suite yow yaay xool mooy haula'i ba mooy ñii de ulaa'ika nag buñ ma nee waaye yow ña nga gisoon ña ma la gisaloon démb nga ànd ak ñoom ma ne ulaa'ika hum saadaati ñooñu de ñoo ñoo nga ñoo ñee nga xam ne ñoom nga gisoon ak man de ñooy samay sang nga xam ne kon ñooy ñooy ñi fi nekkul haula i mooy ñi fi nekk léegi nag ñu ñëw ci tur bi nga xam ne day junj bërëb mooy place endroit bu boobaa boob amul góor ak jigéen dama naan huna comme bu ma nee huna mooy fii ici bu ma nee huna huna fii ma nekk madrasatu rasulillah sallallahu fii de mooy école yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy fii huna mu am beneen mooy hunaaka mooy foo fële nga xam ne dafa sori hunaaka foo mu am beneen hunaalika yoo boobu it nga xam ne moom it day junj junj bu sori tamit yii ñooy yi nga xam ne day wane bërëb nga xam ne ay pronom démonstratif lañ ici ak là-bas yu mel noonu huna huna mooy fii hunaka mooy foo xam ne nekkul ak fi ma nekk hunaalika tamit loolu lay tekki mais am nañ différence bii moo gina a sori bi ci des kon loolu mooy ismu ishaara yi asmaul ishaara léegi nag mu ñu ñëw ci exemple yi mu joxe ngir mu concret même bu dee am na yu joxe sànq léegi nañ jël moom yi mu joxe mu ne hada ñu commencé ci hada mooy ceci haadaa kitaabun mufiidun haadaa lii de kitaabun téere la mufiidun bu bari njariñ ceci est un livre hein utile wala boo xamante ni bu bari ay njariñ lañ boo xam ne valeureux wala yu mel noonu léegi loolu mooy bu dee góor la ndax ah kitaabun masculin la moo tax dañ koo góoral moo tax hada ngay wax bu dee nag dañ koo jigéenal moom exemple bi mu joxe misaal bi mu joxe danga naan hadihi tilmidatun mujtahidatun hadihi kii de tilmidatun ab élève bu jigéen la mujj mujtahidatun boo xam ne day góor góorlu ci njàngam léegi nag pluriel bi mu ne haula'i ñii ñii de ñii nii de rijaalun ay góor lañu saalixuuna yu baax léegi nag mu indi loo xam ne lu am solo la muy haadihi kutubun muy beneen exemple haadihi kutubun ndax bu dee ci arab foog naa mas nañ ko wax plurielu noo yi nga xam ne tur yi nga xam ne seen buñ leen di def buñ leen di baril tur yi nga xam ne dañ leen di bari def leen pluriel bu dee du nit ay chose lañu mooy ay nekk-nekk yeneen yoo xam ne du nit waaye ay lu ñuy comme ay ay ay ay ay ay ay ay suuf xeer yooyu téere garab yooyu bu dee yu bari la arab da koy jigéenal comme que da koy jigéenal nag moo tax ñu def te kutubun mooy plurielu kitaabun comme que moom kitaabun moom lañ baril te buñ ko barilee ci arab kutubun lay doon te wax nañ la ne yi nga xam ne moom la français naan des choses les choses choses yi ci arab bu dee yu bari la dañ koy jigéenal loolu moo tax haadihi ngay wax kutubun lii de ay téere lañ ay téere la tilka mu joxe beneen exemple tilka aqlaamun loo yoo yeede ay bindukaay lañu mooy ay stylo lañu loolu ay exemple la yoo xam ne ci ismu ishara kon loolu mooy ci gàttal mooy li jëm ci prono démonstratif yi li jara jàpp mooy ñu xam ne kon hada in hada illa dhikrun lil alamin in hada alxuraan jii de nekkul hada mooy demel na nga junj alxuraan li suñu borom ba illaa lu dul zikrun lil alamin lu dul fàttali ngir mbooleem mbindee fi ba nga gis wala ci ixwatu yuusuf alayhim ala nabiyina wa alayhim afdalu salaatu wassalaam ñu naan ca saar ba saaru yonent Yàlla Yuusuf alayhi salaam nga gis ma euh, ñu naan haadihi bidaa'atuna ruddat ilaynaa mooy mbokkam ya bañ demee ci seen baay yonent Yàlla Yaaqub alayhi wa ala nabi ala nabiyina wa alayhi assalaatu wassalaam nga xam ne daa bañ ñëwee gis ko ba ba ba ba ba ñu ubbi seen seen bagage yi gis mbir yi ne ñoom lañ joxewoon ngir ñu jox leen dund dañ leen koo delloowaat ñu ne hadihi na ndax bidaa mooy li nga xamante ne nii moom la ñuy joxe ngir ñu jox leen dund ruddat naa ñun de dañ ñu koo delloo hadihi boobee nga xam ne loolu kon ci ismu ishaara nga xam ne booy jàggal xoraan ba gis yooyu dangay xam ne kon lii moom lañ doon wax ismu ishaara mooy tur bi nga xam ne day junj pronom démonstratif léegi kon loolu ci gàttal loolu mooy li jëmoon ci ismu ishaara léegi ñu dugg nag li ci topp mooy qawaidul imla yi le règle règle lan muy règle de la dictée tey bii weesu gisoon nañu ahkaamu kitaabatil hamzati ak tey ni ñuy binde hamza bi ghayr hamzatil wasli bu bokkul ak hamzatul wasli nga xam ne hamzatul wasli mooy bi nga xam ne day def liaison day may boole li ko jiitu ak moom fii nag gisoon nañ ghayr bii it beneen façon la ci yooyu ahkaamu kitaabatil la ak tey bindu nan la ñuy bindee hamza bi xayri hamzatul wasli yu dul hamzatul wasli comme niñ gise woon yële mais bii beneen la kon règle bu bees la bokkul ak bële bu ñu ko déggee xam ne bokkul sauf que bii nii di ñëw mas nañu ko gis lu niroog moom gisoon nañu ko xaw na jëlub diir ci ba ñu doon gis is al ismu wal fi'lu wal xarfu gisoon nañ qawaa'idul imlaa yañ gisoon foofu nga xam ne mooy alxurufu lati la tattasilu bi ma ba'daha gisoon nañ ca biir façon yi nga xamante ne nii yenn façon yi nga xam ne dañ koy binde hamza bi yooyu nag ci lañuy ñëwaat nii mooy qawaa'idul imlaa ndax loolu taxu ko woon a jóg ndax fee li ko taxoon a jóg moo doon araf yi nga xamante ni nii ñoom dañu du ñu taqaloo ak li nga xamante ni mooy ñëw seen ginnaaw looloo ko ci intéressé looloo ko taxoon na jóg moo tax foofu nag bi mu koy traité loolu fa la traité waale woon Hamza yooyu waaye nekkul woon objectif bi taxuloon mu jóg tey nag moo tax mu jóg kon ahkaamu kitaabatil hamzati at tey bindu ni ñuy bindee Hamza boo xam ne bokkul ak Hamza bi nga xamante ni nii dañu koy def liaison moom lañuy gis mu ne. kon premier bi gisoon nañu ko premier bi moom lañ gisoon bii weesu mooy bi ñu gisoon bii weesu mooy comme araada bu dee hamza bi dafa nekk ci tàmbali baat bi comme araada ak usratun ak ilaa loolu gisoon nañ ko tey nag gisoon nañ ci sax exercice boo xam ne war nañ koo corriger tamit incha allah léegi tey nag nuy kon deuxième partie bi ci cour boobu muy cours dictée boobu mooy mu ne fii wasatil kalimati ci diggu baat bi tu'tabaru xarakatul hamzati wal xarakatul lati qablaha wa tuktabul hamzatu bi suurati xarfil xarakatil aglabi ba am waat ko fii wasatil kalimati nuqtataani def deux points comme ñuy définir tu'tabaru xarakatul hamzati wal xarakatul lati qablahaa wa tuktabul hamzatu bi suurati xarfil xarakatil aglabi wala beneen façon bi nga xam ne moom la ñuy liire nga ne fii wasatil kalima noxtataan tu'tabaru xarakatul hamzati wal xarakatu allati qablaha wa tuktabu alhamzatu bi suurati xarfil xarakatil aghlab loolu mooy lan mu ne fii wasatil kalimati bu dee baat bi ci hamza bi dafa nekk ci diggu baat bi mooy nekkul ci kanam nekkul ci fin bi mu ne tu'tabaru dañuy bàyyi xel xarakatul hamzati façon bi nga xamante ni moom lañu ñu maase Hamza bi mooy façon bi ñu ko maase dañ koy bàyyi xel waaye wal xarakatu lati qablaha ak tamit ni nga xamante ni noonu lañu ñu maase li ko jiitu mooy yooyu dañ koy bàyyi xel pour ñu mën a xam nan lañuy bindee Hamza bi ndax ci lañu nekk mu ne wa tuktabul Hamzatu dañuy bind Hamza bi bi suurati xarfil xarakatil bi ci. ni nga xamante ne noonu lañu bindee araf bi nga xamante ne nii lettre bi nga xam ne moo ko jiitu lettre bi ko jiitu dañuy xool euh, déedéet mooy xaraf bi nga xamante ni ci kaw lañ war a bind hamza bi ndax comme que nekkul ci début bi wala ci fin bi ndax fin bi waxoon nañ am na yoo xamante ne nii du nekk ci kaw dara dañ koy bind noonu rek ci début bi moom il faut mu nekk ci kaw dara bu nekkee tamit ci digg bi. gisoon nañ cas yi nga xam ne du nekk ci kaw dara mooy bu dee luy xëcc moo ko jiitu comme saa ala saa ala bu boobaa hamza bi pourtant ci digg bi la nekk mais bu boobaa kenn du ko bind ci kaw dara dañ koy bind noonu rek ci kaw ligne bi yooyu gisoon nañu ko masoon nañ ko wax waaye tamit bu dee tamit dafa nekk ci fin bi comme shay'un nga xam ne li ko jiitu sukkoon la wala luy xëcc comme ashyaa un bu boobaa comme que li ko xëcc li ko jiitu dañ koo xëcc wala loo xam ne suukoon lañ ko maas tamut tam moom Hamza bi nekk ci fin bi dama ko fay bind te du ko teg ci kaw dara ci kaw ligne bi noonu laa koy bind du ma ci def rëdd du ma ci def wa du ma ci def a duma ci def ya bu nekkee kon ci digg bi wax nañ la kaa comme saa ala léegi nag kaa yii ñuy wax ni mooy yi nga xamante ne nii Hamza bi day nekk ci digg bi mais dañ koy bind ci kaw dara te hamza ci ñetti mbir rek lañ ko mën a bind soit muy alif bu taxaw comme alif comme bant bu taxaw alif boobu alif ci kaw soit ñu bind ci hamza bi di jël bopp boobu di hamza bi def ko ci wala muy yaa yaa xarf yaa nga xam ne du am tomb nag du am ñaari tomb mu bind ci kaw hamza wala muy yaa boo xam ne muy yaa bi mais yaa bu ñu tëral boo xam ne du ñu comme ni ñuy bind ha ya duma ko def noonu mais dama koy rëdd xam nga façon yi ñuy bindee ya ya man nga ko comme bu ma nee bu ma nee ya isa ya boobu ni ma ko binde duma ko binde comme ha wa ya comme yabale mooy yabi dama koy tëral mu tëdd ci ligne bi ma def ñaari tomb ci suuf loolu ci soit ci kaw loolu muy loolu ab yàlla soit mu bind ko ci kaw loolu wala ma bind ko ci kaw waaw ci ñett yooyu lañ koy bind soit ci alif wala ci ya bu amul ay tomb wala ci waaw ci kaw yooyu lañu ñu a bind hamza kaa yi nga xam ne moom lañu waxoon dañ koy bind noonu ci kaw ligne bi yooyu wax nañ ko léegi yooyu nañu ko fàtte bokkul ak tey yi ñuy gis moo tax wax ji mu ne wa tuktabu kon dañuy bind alhamzatu hamza bi bi suurati xarfil xarakatil bi dañ koy bind ci kaw li ñu koy bind noonu mooy soit alif bi wala yaa bi waaw bi ci ni nga xamante ne nii moom ci ci ci li ëpp noonu lañ koy maase loolu mooy lan mooy boo fàttale ko gisoon nañu ne Hamza alif bokk alif li muy xëcc mooy loo xamante ne nii dañ koo maas fatha mooy lu ñu maas fatha mooy ci kaw ci kaw loolu lay alif moo ko mën a xëcc comme bu ma nee euh, saa xam nga waxuma saa saa bu may bind saa alif moo koy xëcc mais pas waaw waaw mënu koo xëcc ndax saa fatxa boobu moo tax kon alif mooy xëcc loo xam ne li ko li muy xëcc fatxa lañ commencé alif bu ma ko naree xëcc lu yoo xam ne fatxa lañ commencé alif laa fay def ci kaw loolu la ne bu dee comme xaraf bu mel noonu kon hamza bi dañu koy bind mu yor àtteeb loolu mooy kon fatxa comme que fatxa moom alif moom mooy li nga xam ne mooy xëcc luñ mas fatha en général kon loolu la la bëgg a wax ne kon bu boobaa bu ma koy bind damay jël hamza buy hamza bi dama koy mas fatha loolu la la bëgg a wax fii bu dee mooy bu dee fatha la bu dee fatha la euh, moom lañ maase hamza bi yow xamoo hamza bi comme rek bu ma nee euh, bindal ma bindal ma saala xam nga dégg nga sa siin ak alif ak hamza boobu alif bi ak laam xamoo nan lañ koy binde danga naan man léegi ma xool li ma wax sànq mooy ne damay xool euh, hamza bi en général ndax hamza ci kaw al ci kaw alif est-ce que damay xool d'abord comme que mu la wax wa to tabaru xarakatul hamzati wa xarakatul lati qablaha damay bàyyi xel ni ñu maase hamza bi mais damay bàyyi xel tamit ni ñu maase hmm, kii lettre araf bi ko jiitu bi ma bu ma xoolee araf bi ko jiitu ñu maas ko fatha sa alif bi ñu maas ko a a fatha bu boobaa dama naan kon alif laa fay def du ma fa def duma hamza bi ci kaw alif laa koy bind du ko bind ci kaw waaw loolu mooy règle mi léegi loolu mooy ci alif bi bu dee waaw bi waaw moom ñu ngi alif bi ñu ngi koy bind ci kaw waaw bu dee li ko bu dee moom dañ ne war waaw moom mooy xëcc lu ñu maas domma kon bu dee damaa dégg bi ñu may wax baat biñ ma wax ma dégg ne uu la bu boobaa dama naan kon naa jël naa jël kii bi mooy ba léegi Hamza biñ ma wax mu nekk ci digg bi bu leen bul fàtte loolu mooy ne ci digg baat bi lañ nekk nekkuñu ci Hamza bu nekk ci kanam wala bu nekk ci fin li ñuy wax nii mooy bu nekk ci digg joxe nañ sànq sa a la lool mooy abi ci digg bi comme que ala te a ah moom général bu dee ala ci kaw hamza lañ ci kaw alif lañ koy bind kon nga bind ko ci kaw alif bu dee ula ma ne u waaw moo doon xëcc luñ maas u kon comme que comme raufun kon u wax bu boobaa damay jël hamza bi mu bind ko ci kaw waaw est na voilà loolu mooy ci wàllu waaw bi yaa moom mooy xëcc roo xam ne dañ koo maas kasra bu ma déggee ci biir hamza boo xam ne ci biir baat bi la nekk ñu maas ko i muy kasra bu boobaa dama koy bind lan dama koy maas dama koy bind ci kaw yaa mais nag du yaa boo xamante ni nii comme yaa bi ñuy bind ha wa ya ya boobu mooy ya bi dama koy tëral te bu ma ko tëralee du am ñaari tomb mooy ya ya bind hamza ya boobu du am ñaari tomb ci suuf déedéet yalay nekk mais ya boo xam ne dama koy xëcc rëdd ko mu nekk ci kaw trait bi nga xam ne doo ci seetlu comme bu doon a ya ya boobu noonu ñu koy binde loolu la la bëgg a wax fii wa tuktabu dinañ bind al hamzatu hamza bi suuratu bi suurati xarfil xarakatil bi ci li nga xamante ne ni noonu la ëpp nga xamante ni comme buñ nee u wa mooy hamza boo xam ne u lañ wax mooy ci kaw wa lañ koy bind buñ nee ak ci kaw alif buñ nee it ci kaw yaa lay nekk loolu la bëgg wax léegi mu ñëw ne la jadwalu quwwat jadwalu quwwatil xarakaati jadwalu mooy tableau quwwatil xarakaati mooy force mooy façon masque yi li ñuy maase yiñ la wax sànq xaraka xam nga xaraka mooy loo xam ne ndax sukun sakanaat yi mooy yi nga xam ne ay sukkoon lañu wala loo xam ne day xëcc suun baabun alif yooyu ak waaw bi ak yooyu nga xam ne ñuy xëcc yooyu dañ leen di wax ay sakanaat ak sukkoon bi mais yii ñu nekk mooy xarakaat yoo xam ne ay xarakaat la mooy dañ koy maas par ay fatha wala damma wala kasra mu ne nag force façon yooyu ñu xool ci kaw bu dee ci kaw alif walla yaa walla yaa nan lay demee mu ne alxarakatu façon maas yi mooy maas yi ñu la waxoon kon sukkoon da nga koy génne mooy lu ñu maas soit xaraka bu ñu ko waxee mooy loo xam ne day xaraka mooy euh, luy def mouvement lu am mouvement lu yëngatu mais liñ ci jublu mooy loo xam ne ni ñu koy maase kasra lay doon moo def mu def i rëdd la def comme rëdd pa ak ligne bi mu def ci suuf benn rëdd i mooy bu dee ila la après mu def ci kaw damma beneen rëdd bi beneen kaas bi mu def a ah, ci kaw mooy bu dee alal mu ne xarful xarakati xaraf yi nga xamante ni nii ci la façon maska way i wala u wala a mën a nekk ci kaw lii nag ba léegi ci kaw hamza la ñuy wax mooy yaa bi ci lañ mën a bind hamza walla waaw bi wala alif bi comme ni ñu ko waxee sànk mu ne alquwatu mooy beneen cas dernière case bi mooy force bi muy am doole façon doole bi muy am nga xam ne day feeñ mu ne qawiyun bu dee ila comme bu dee ya ya bi ya boo xam ne du am ñaari tomb dañoo maas ci suuf i bu boobaa day am force moo tax en général moom daanaka moom da ñëw rek bind ko ci suuf bu ma nee su i la bu boobaa damay ñëw rek siin dama koy kole nag i ma def benn rëdd ci kaw ligne bi jël hamza bi def ko ci kaw rëdd bi maas ci suuf i ndax boobu day am doole la mu bind law mu ne bu dee wanag war ak sit mooy boo xam ne dafa diggu doomu comme u comme niñ gise woon sànq fun boobu nga xam ne day diggu doomu mu ne da'ifun mooy bu dee alif bi nga xam ne day faible ndax alif bi euh, moom en général ndax gis nañ ci yoo xamante ne ni moom bokkul ak comme ibi sànq wala uwab yi nga xam ne dafa diggu doomu mooy ci wàllu force mais yii nii application bi moo ci solo mooy théorie la boo xam ne euh, di nga ma ne lii dafa compliqué mais bu ñëwee ci théorie bi incha allah jot nañ ci gis tuuti di nga gis ne ginnaa yombul affaire bi euh, kon mu ne amma sukuunu fa huwa in'idaamul xarakaati fa huwa ad'afu min al fathati mu ne amal sukuunu ndaal kanta sukuun mooy di nga xam ne ron lañ koy maase fa huwa idaamul xarakaat yi moom day tekki ne xaraka amu fi mooy maasuñu ko a maasuñu ko i maasuñu ko u mooy yooyu da koy day wane ne loolu nekkul fa huwa adhafu moom moo gën a faible minal fatxa ci ci bu dee fatxa la ndax waxoon nañ sànq ne bu dee kasra lañ ko maas comme alquwa ci côté force bi dañu ne woon bu dee ci suuf la comme su i yi qawiyun boobu dafa am doole day feeñ bu dee u commence muy damma boobu dafa mutawassit mooy dafa diggu doomu mooy dafa nekk juste milieu alors que bu dee daif bi nga xam ne hamza ci kaw fatha mooy dafa faible bu boobaa mu ne la nag li muy faible moom moom ah sukkoon moo ko gën a faible moom moo gën a faible fatha bi léegi yii nii diñ ma ne eh sa waay sa yi dafa compliqué man la insha allah dina leer nañ ñëw ci exemple yi yoo xamante ni mooy leeral mbir moo tax mu ne la mooy li wax nii am si la mooy exemple ci li ñu jóge mu ne alfatxatu fatxatu mooy première case bi mu jox la exemple al bi nga xam ne fatxa mooy moo dominé moom moom noonu lañ koy bindal ëpp mu ne xarful xarakati araf bi nga xamante ne nii moom lañuy bind bu ne fatxa lañ maase hamza bi mu ne xaraf bi nga xamante ne nii moom la ñuy teg hamza bi mooy alif bu boobaa comme liñ la waxoon ne da dañuy bàyyi xel hamza bi mais dañuy bàyyi xel li ko jiitu woon comme bu dee ci début bi fatxa la li ko jiitu li jiitu hamza bi fatxa la hamza bi ñëw nekk sukkoon bu boobaa ci kaw alif lañ koy bind waxoon nañ ne moo gën a faible alif moom ak alif ñoo yem moom bu boobaa ci kaw alif lañ leen di bind comme ya ya wala ma ne faratun faratun mooy kaña raa wala moom mooy kaña euh, ak kii nu mu tudd bi euh, gën a tuuti souris jinax boobu comme fa dama am fa apparemment am ah ah boobu bu boobaa gis naa ne fa waxoon nañ la ne sukkoon moo gën a faible fatha kon ñoom ñooy bokku ñu leen bind ci kaw bu ma gisee ci kanam mu nekk fatha sukkoon ñëw bu boobaa damay jël sukkoon bi ma def ko lan euh, alif bi hamza bi dama koy bind ci kaw alif loolu mooy bu njëkk bi mu ne ad-dammatu beneen bi beneen exemple ad-dammatu aghlabu bi nga xamante ni nag damma bi mooy moom lañ ëpp luñ koy bind noonu te mooy moom mooy primé moo ëpp doole foofu mu ne xarful xarakat yi bu dee damma bi moo ëpp doole ndax bu dee fatxa bi moo ëpp doole ci kaw alif lañ koy bind mooy bu dee ci kaw fatxa fatxa hamza bi damaa dégg ñu wax ko muy fatxa muy muy fat ñu maas ko fatxa bu boobaa damay bind ci kaw alif bu dee damma bi damaa dégg muy damma dama koy bind ci kaw lan mu ne xarful xarakat yi xaraf bi nga xamante ni ci kawam laa bind hamza bi mooy lan mu ne waaw comme ni ñu ko waxee sànq bu boobaa ma bàyyi xel ba léegi ton tabaru xarakatul hamzati damay bàyyi xel façon bi ñu maasee hamza bi mais wal xarakatul lati qablaha ak tamit ni ñu maasee li ko jiitu bu boobaa ma gis comme bu ma amee ra u ra ra dañ ko maas fatha u ñëw nga xam ne u boobu ma ne kon u moom damma la te damma li ëpp ci kaw waaw kon ci kaw waaw laa koy bind hamza boobu ci kaw waaw laa koy bind comme raufun léegi mu des bi ci tegu mooy alkasratu aghlabu mu ne bu dee nag kasra bi moo ëpp doole comme niñ ko woon sànk yii yëpp gis ne wax nañ ko sànq mooy xarful xarakati araf bi nga xamante ne nii xaraf bi nga xam ne moom lañuy bind ci kawam la ñuy bind hamza bi mooy yaa comme comme lan bu ma amee ya i sa comme ya isa ya isa wala ma am su i la loolu bu boobaa moom bi mu joxe dafa joxe kasra boo xam ne kasra lañ commence après comme mi a mi a mi a ma may def mi kasra lañ commence ah waxoon nañ ne moom bu dee dañ koy bind ci kaw ndax mi nii a a noonu dama koy def ci kaw yaa ndax la mooy yaa bu xëcc ndax mi bi ko jiitu ndax waxoon nañ dañuy bàyyi xel li ko jiitu ak araf bi nga xam ne moom lañuy bind yaa bi li ko jiiti nag bu dee fatxa la comme ni ñu ko waxewoon woon booba ba ñuy xool ci araf yi nga xamante ne nii du taqaloo ak li ko du taqaloo lii leen li ñëw après ñoom waxoon nañu règle bi gisoon nañu ko moo tax bi sa yooyu nga xam ne ah boobu ci ë e, bi bi boobu ci kaw yaa lañ koy bind yaa bu ñu xëcc boo xam ne du am ñaari tomb léegi nag mu ne la kon yii nii nag di topp ci yii yow def ko ginnaaw bi nga jàppee lii lim la bëgg a wax fii mooy déglul pour résumer mu gina a yomb mooy bu dee damaa dégg la léegi ñu ngi wax ci hamza boo xam ne ci digg baat bi lañ koy bind dama dégg ñu ne a ci biir comme sa a dama comme ala fatxa lañ ko maas te fatxa kon dama koy bind ci kaw hamza ci kaw alif ma dégg ñu ne ci biir hamza bi nekk ci biir baat bi ñu ne u mu bind ko ci kaw waaw ma dégg ñu ne i mu bind ko ci yaa boo xam ne dama koy xëcc ba mu tolloog ligne bi te du am ñaari tom moo bind ko ci kaw loolu la la bëgg a wax ci gàttal loolu mooy résumé boo jàppul dara jàppal luy léegi nag mu jox la yoo xam ne danaan la yii xoolal yii comme yii nii di ñëw exemple boo xam ne sukkoon moo jiitu xaraf bi jiitu abi hamza bi sukkoon moo jiitu hamza bi ñëw mu ne exemple yas alu bu boobaa kon nan laa koy binde a ah, waxoon nañ a ah, fatha lañ commence kon li may bind mooy alif ci kaw alif laay bind hamza bi beneen exemple loo xamante ne nii li ko jiitu sukkoon la mais u lañ commence mu ne la exemple yal umu bu boobaa kon u la u waxoon nañ ci kaw lan lañ koy bind ci kaw waaw beneen bi nga am yay isu mu bind yay isu yay isu mooy loo xam ne sukkoon moo jiitu ba pare ci suuf ñu maas ko ñu hamza bi ñu maas ko kasra waxoon nañ i boo amee i ci biir ci kaw yaa lañ koy kii mais bii mooy dangay gis ak yay asu yay asu ndax mooy désespéré wala tay asu min rawxillah yaa yaa yaa bunayya idhabu wata xasasu wala lool la bu mu juumul an yusufa wa axiihi wala tay'asu min rawxillah innahu laa yay'as min rawxillah comme boobu yonent yàlla yaqub ala nabina alayhi afdalu salaatu wassalaam waxoon kon bi ci tegu mooy boo loo xam ne fatxa moo jiitu sukkoon topp ci comme mu ne exemple bu boobaa nan laa koy binde mu ne ci kaw alif nga koy binde comme niñ la waxe woon ne sukkoon moo gën a faible fatxa ñoom ci kaw alif nga leen di bind fa sun fa sun bu boobaa ma bind fa sun kon ci kaw lii laa koy bind ci kaw alif beneen bi nga xamante ne nii alif lay doon moo jiitu hamza bi door ñëw comme sa ala boobu ci kaw alif laay bind abi beneen boo xam ne exemple boo xam ne fatxa u topp ci bu boobaa u waxoon nañ ne ci kaw waaw lañ koy bind comme ra'ufun dama koy bind ra'ufun kon ci kaw waaw laay bind hamza bi beneen boo xamante ne nii ya mooy jiitu fatxa lañ koy maas après li ci tegu ñu maas hamza bi ñu maas ko kasra bu boobaa dangay bind hamza bi ci kaw yaa boo xam ne du am tomb bu ñu rëdd comme yow boo xam ne dañ koy rëdd ci ligne bi comme yawma idhin yawma idhin après miim bi ali hamza boobu damay rëdd tëral miim bi après ma def benn hamza ci kaw rëdd bi door bind zaal bi nga xam ne day taqaloog ak i miim bi tëdd noonu hamza bi nekk seen diggante beneen boo xamante ne nii damma lay doon ñu maas hamza ñu ma maas sukkoon li ko jiitu bu boobaa mooy dangay ngay bàyyi xel li ko jiitu li ko jiitu waxoon nañ tamit ci booba këne woon boo gisee loo xamante ne nii en général baat boo xamante ni nii damm moo ko jiitu mooy dañ koo maas damm bi ci tegu nekk hamza bu boobaa ci kaw waaw ngañ koy bind mooy comme exemple mu'minun mooy ku gëm yàlla euh, beneen bi mooy loo xam ne li jiitu hamza bi damma la yëm nag hamza bi ci ndigg baat bi la nekk damma la ba pare hamza bi ñu maase ko a ah, boobu comme mu'allafatun mu muallafatun bu boobaa tamit mooy règle bi ñu jógee léegi nga xam ne waxoon nañu ko booba ne damma bu dee moo jiitu hamza dañu koy bind dañuy bind hamza bi ci kaw waawu mu amaat beneen boo xamante ne nii ba léegi damma la gis nga boo gisee damma la ba pare hamza bi ñëw nekk damma comme ru'usun bu boobaay u boobu ci kaw waaw lañ koy bind nga gis ne kon yi ñu jóge nii mooy bu njëkk bi damma moo jiitu sukkoon ñëw ñu bind ko ci lan ci kaw hamza bi ñu bind ko ci kaw waaw mu'minun ndax damm moo jiitu moo tax ñu bind ko ci kaw waaw nga am boo xamante ni li damma moo jiitu ba pare xamsa bi ñu maas ko fatha mu'allafatun ñu bind ko ba tey ci kaw waaw beneen bi ci tegu muy loo xam ne li ko jiitu damma la waaye hamza bi damma la ñu bind ko ci kaw waaw comme ru'usun bi ci tegu di loo xamante ni nii damma moo jiitu ba pare hamza bi ñu maas ko ci suuf bu dee ci suuf waxoon nañ ci suuf day am doole moom dafa am doole moo cëpp doole moo tax su i la bu boobaa règle bee dootul dox mooy li ñu naan en général bu dee damma moo jiitu kon u boobu u bi jiy topp hamza boobu dañu koy bind ci kaw waaw bu boobaa du dox ndax bii kasra lañ commencé hamza bi kasra lañ commencé kasra dañ ne woon dafa am doole boo fàttalee ko bi ñu naan alquwa qawiyyun boo xam ne ci kaw yaa lañ ko bind moo tax bii kon hamza bi ci kaw li ñu naan nabra lañ koy bind mooy rëdd boobu rek nga xam danga koy rëdd def hamza bi ci kaw léegi beneen kaas bi nga xam ne mooy dernière kaas bi muy loo xam ne bi araf bi jiitu hamza bi nekk ci digg bi dañ ko mas kasra après hamza bi ñëw bu boobaa it waxoon nañ ne bu dee kasra moo jiitu ca boo bële ñu doon wax sànq hamza ñëw boo xam ne sukkoon lañu ko maas walla dañ koy bind ci kaw lan ci kaw nabra ci kaw ligne bi noonu rek damay rëdd bind hamza bi ci kaw exemple mu ne bi run léegi beneen boo xam ne li jiitu kasra lañ ko hamza bi ñu maas ko fatha bu boobaa damay bind tamit ci kaw rëdd zi abun comme zi abun ba léegi lii day wone règle bi mu ne woon bu dee yaa ci kaw yaa lañuy ñuy bind hamza bi lay am doole moo ëpp doole ci yépp moo tax yii yépp nga gis ne moom dañu koy bind ci kaw rëdd boobu beneen boo xamante ne nii kasra la ñuy maas li jiitu hamza bi après xamsa bi ñu maas ko lan damma comme saabiuuna saabiuuna u boobu dañ koy bind ci kaw rëdd noonu après xëcc bind waaw buy xëcc u bi beneen bi muy boo xam ne kasra lañu ko maas ba pare hamza bi ñu maas ko kasra boobu it ci kaw rëdd lañ koy maas comme ri iyun yii nii yépp da gis ne yi nga xamante ne nii hamza la mooy pour récapituler niñ commencé Hamza bi Hamza boo xam ne kasra lañ commence bu dee moom kasra lañ commence Hamza bi tam nekk ci digg bi ci suuf lañ koy moom ci kaw rëdd comme yaa boo xam dañ koo tàllal ci liñ koy bind bu dee tamit li ko jiitu kasra la te moom sax moom du kasra leneen lañ commence moo xam sukkoon moo xam damma moo xam fatha loolu it ci kaw yaa lañ koy bind loolu foog naa loolu nañ ko jàpp bi ci tegu mooy bu dee dam damma la damma bu dee li ko jiitu damma lañ li ci tegu mooy hamza bi ñu bind ko ñu bind ko sukkoon muy ñu maase ko sukkoon bu boobaa ci kaw lañ koy bind waaye tamit bu dee li ko jiitu damma la hamza bi ñu maase ko fatha ci kaw waaw lañ koy bind bu dee tamit li ko jiitu damma la bi ñu maas ko damma tamit loolu tamit ci kaw lan lañ koy bind ci kaw ci kaw waaw tamit lañ koy bind mu des bi nga xamante ne nii moom alif lañuy bind ah, alif bi la ñuy def hamza hamza bi ci kaw alif lañ koy bind mooy bu dee ne hamza bi dafa li ko jiitu fatxa la ba pare moom ñu maas ko fatxa boobu ci kaw alif nga koy bind waaye tamit bu dee li ko jiitu fatxa la alif bi moom nekk loo xam ne sukkoon lañ ko ci kaw fatxa lañu koy maas lañ koy bind mooy ci kaw alif bokk la ñuy bind hamza bi loolu ci gàttal mooy mbir mi yaakaar naa ne leer na xaw naa niru na lu xaw a compliqué niru na li Cheikh Omar naan ay mathématiques mais <laughs> mais application yii nii yépp application la laaj moo tax exercice yi bu ñu ko defee bu ñu defee exercice rek yii nii yépp day yomb mooy ne tamit boo defee exercice exercice yi looloo tax moom solo mooy boo koy def affaire yi day yomb mooy après yow affaire bi affaire bi da koy assimiler day dugg noonu te sax buy dugg man nga koo bañ a yëg day nekk après au fur et à mesure day nekk loo xam ne day in intuitif comme si dafa ñëw noonu day mel ni mujj mel ni lu ine buñ la nii nii la rek buñ la bind loobee rek da koy bind te même doo même bu doon da ngay gëmm sax wala doo ci bàyyi xel sax da nga koy bind ni ko war a bind loolu nag. pas ci exercice di di di di def ay exercice di di di di di tàggat sa bopp ci tàggat boobu di def yi nga xam ne dañ naan la tamrin yi tamarin yi ci yooyu tamit lay ñëwee moo tax ñu am solo loolu nag moo ñu di def transition ci tamrin bi muy exercice bi mu ne tamrin ci li ñu jóge gis nga tey gis nañ ne cours dictée bi doon na gàtt mais tey moom dafa danse te tamit dafa xaw a gudd ndax hamza yi waxoon nañ la ne hamza yi Euh, ñoom daanaka dictée arabe moom ñoo ci gën a compliqué bukk bu dee mën nañ ko tudde compliqué ndax boo ko jàppee jàpp nga ko benn yoon te jafewul mooy loo xam ne da ciy bàyyi xel rek euh, insha allah dina ñëw léegi kon mu ne exercice uktub alhamza uktub la woon alhamza waxoon nañ ñaari sukkoon du daje ci arab bi njëkk kon da koy dindi mas ko kasra te bàyyi hamza bi moo tax nga ne uktubil hamzata makaana lawnil ahmari uktubil hamzata makaana lawnil ahmar mu ne bindal hamza bi ci palaasu li nga xamante ne nii bërëb bi nga xam ne couleur bi dafa xonq ci téere bi mu ne bu njëkk baa ngi palaasu xonq yi dinaa ko wax mas mas naa liir lépp rek mas'ulun hamza bi u boobu foofu la place bu xonq bi nekk léegi nag nga koy binde ci kaw lan nga koy binde ci kaw wa wala ci kaw yaa wala ci kaw alif yow yaay xool mas'ulun bi ci tegu sa'ala sa'ala abi mu ngi ci a boobu noonu mooy place bu xonq bi sa a boobu bi ci tegu sa i ma hamza mu ngi bi nga war a bind mu ngi ci i boobu bi sa i boobu bi i boobu sa bi ci tegu ra bi ci tegu mooy ra i i boobu ru yaa u boobu ru yaa bi ci tegu mu axarun mu a a boobu nan nga koy binde bi ci tegu raa bi ci tegu ra a boobu as i la tun as a jiitu as bi euh, siin bi as i ak i boobu nan nga leen di binde bi ci tegu uzina bi ci tegu israilu mooy i boobu is ci i bi jiitu siin bi ak iilu i boobu di xëcc nan nga koy binde imaanun boobu i boobu yay asu yay a boobu noonu nan nga koy binde ya sun ya sun bi ci tegu la u ma la u ma u boobu yaa isun yaa i boobu isun bi ci tegu a immatun abi ak ibi nan lañ leen di bindee a immatun bi ci tegu mu axirun bu njëkk bañ gisoon mu axarun la woon bu dee foog naa loolu laa waxoon mu axarun mooy ba jiitu woon bii nag mu axirun nan nga koy bind tamit a boobu yu xazu yu xazu u boobu yu après yu bi nan lañ koy binde ri bun ri bun boobu nan lañ koy binde bi ci tegu ay asa ay asa a boobu après ay ak beneen abi siin bi door a ñëw nan lañ koy binde léegi loolu mooy exercice mas'ulun mooy responsable kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kullukum yéen ñépp ra'in ab sàmm la mooy pasteur la mooy koo xam ne dañ koy sàmmloo wa kullukum teg yéen ñépp kenn ku nekk ci yéen de mas'ulun responsable la mooy dañ koy laaj an yi ca lañ ko sàmmloo woon comme ni sax xadis boobu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii tegu moo doon sa ala mooy laaj na sa ima mooy désespéré sa im sa im sa lu lan la waxati sa imtu oh, fàtte naa fàtte naa baytu ba mooy koo xam ne dafa sonn ci mbir yi mel ni ku ku désespéré ci ci affaire yi après non mooy ku koo xam ne sa im euh, mooy euh, buñ naan oh, fàtte naa li ku may it waxoon muy poète boo bële sa ima mooy koo xamante ne mbir yi moom daa mel ni mbir yi dalay commencer soof nga xam ne benn lassitude nga ci ànd bi sa mooy loo xam ne bon na baaxul ra'isun mooy njiit ru'ya gént mu'axxarun lu ñu mujjël ra'a gis na as'ilatun ay laaj adi udina mooy digalees nañu joxe nañu digal xamuñ tan la israil yeneen la israil mooy yaqub wala alayhi salaam wala nga ne israilu dëkk bi ñu xam muy yu yahuud yi imaanun bu ne banu israil mooy banu yaqub alayhimussalaam ñoom ñépp ak doomam yooyu al asbaat imaanu ngëm yàlla yay asu mooy désespéré désespéré euh, ya sun mooy ak désespoir la uma mooy koo xamante ne ni euh, la uma mooy ci la im buñ naan euh, comme nu ñu koy waxate la baat baa ngay rëcc xaw ma sax nu ma koy waxee ci wolof buñ nee waa ji rajulun la'im mu may naaw ci wolof en tout xam naa dinañ ci ñëwaat tey wala beneen yoon yaa isun mooy koo xam ne yaa is ku désespéré rek aimmatun ay njiit mu axirun yoo xam mu axirun mooy koo xam ne mooy lu mu axir mooy ku ku ku ginnaawal mu axar mooy lu ñu ginnaawal mu axirun mooy ku ginnaawal euh, yu xadu mooy dinañu jàpp nañu jàppees nees zibun mooy till rab boobee tillu gaa yooyu rek euh, bi ci tegu ay asa mooy désespéré loona ay asa désespéré loona loolu moo doon exercice yi nga xamante ne insha allahu taala moom lañu war a gis bii di ñëw bu soobee yàlla cours bi ci tegu nag nga xam ne moo bii di ñëw insha allah te mooy douzième cours ci ni mu toftalee cours yi mooy dañuy gis insha allah xuruful jarri mooy xarafu jarri yi moom lañuy gis nga xam ne mas foog naa mas nañ ko tudd ay min an ala ila fii bi yooyu noonu incha allahu taala moom lañuy gis bii di ñëw bu soobee yàlla kon yem foofu ngir tey wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin